waan abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man jalasa fi majlisin fakasura fiihi laghatuhu faqaala qabla an yaquuma min majlisihi dhaalika subhaanaka allaahumma wa bihamdika ashhadu an laa ilaha illaa anta astaghfiruka wa atuubu ilayka illaa ghufira lahu maa kaana fii majlisihi dhaalika rawaahu tirmidhiyu rahimahu llahu ta'aalaa wa qaala hadiithun hasanun sahiih kon al imaamul haafidu an-nawawiyu rahimahu llahu ta'aalaa moo indi xadiis bi ci bunt bi ñu nekk wala ci tool bi ci garab gi ci tool bi di wax ci tegginu e, jataay ak tagay toogal ci suñu jataay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna di chapitre cent vingt neuf xadiis biñ mu jëwoon gis mooloon bi mu doon waan abi sa'id al-Xudri radiyallahu anhu annahu qaal qaala qaal annahu qaal sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul xayrul majalisi awsa'uha muy xadis 831 tey ñu war a gis xadis 832 inshaa Allahu taala mu ne wa an abi Hurayra xadis bi mu ngi koy jële ci Abu Hurayra ad-Dawsi xaafidu saxaabati radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum annahu qaala mu ne nee na qaala wax na rasulullah mu ne ndawal yàlla li kat sallallahu alayhi wa sallam de nee na man jalasa képp ku jataayoo ku toog toog fii majlisin ci ab toog toog tooguwaay ci ab bërëb bu ñuy toog fekk ab jataay képp ku toog ci jataay fa kasura fii laxatoo ay waxam yi nga xam ne amuñu njariñ waaw daal di fay bari mooy ay wax la yoo xam ne laa yusminu wala yughni min ju' te li mu gën a mooy ci bàkkaar moo tax mu ne dañ koy jéggal waaw moo tax mu ne li mu gën a jege mooy wax la yoo xamante ne nii dugg ci lu sa yoon newul waaw wala di di di mooy wax yoo xam ne daal de toute façon <laughs> laxat mooy ay paroles yoo xam ne ay yu vaines la ko waaw yoo xam ne amul njariñ waaw léegi mu bari fa fa qaala mu wax waa joojee wax qabla an yaquuma laata muy jóg laata muy jóg min majlisi daaka ca bërëbam boobee mu toog subhaanaka mu wax lii ñaan gi mais subhaanaka gàcc gaalaama yàlla subhaanaka borom bi ñu ngi fee ci sa géej gi subhaanaka borom bi yaa sori ñi nga xam ne xamuñu dara li nga xam ne moom la ñuy wax ci sa xaq subhaanaka wa bihamdika di la sàbbal waaye wa bihamdika waaw di la sant wala di la sàbbal di jaar di di la cant di sant tamit waaw ñu ngi lay sàbbal te tamit di jaar di la sant ashhadu maa ngi seede ne an laa ilaha amul benn buur buñ war a jaamu ci dëgg illa ant ku dut yow maa seede na amul kenn kuñ war a jaamu ci dëgg ku dut yow astaghfiruk maa ngi lay ñaan nag man sa jaam bi nga daal di may jéggal maa ngi sàkku ci yow nga jéggal ma suturaal ma wa atubu ilayka maa ngi dellu di xam ne maay jaam yow yaay boroom ci yow mu ne bu waxee lii kookee illaa ghufira la lii moo tax laxat de li mu gën jege mooy ay wax yow yoo xam ne ay bàkkaar la illaa lu ne ghufira lahu waajoojee dees na ko jéggal waaw maa li nga xamante ne nii kaana nekkoon na ci bàkkaar fii majlisi zalika yam fa defoon ak wax yi nga xamante ne nii yu génn gaam la yoo xamante ne nii jaruloon mu koy wax waaw kon mbir maa ngi noonu lo <laughs> mu ne rawaahu xadiis bii de soloo na ko at-Tirmidhi yu daal imaam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at rahimahu llahu taala ah wa qaala mu ne bi mu ko soloowee nee na xadisun lii xadis la xasanun bu baax saxiix bu wér léegi laaj bi mooy est ce que moom dong moo ko solo moom al imaamu at-Tirmidi rahmatullah alayhi ñu ne déedéet al imaamu Ahmad hmm? al imaamu eh, eh, eh, Ahmad daal dina koy solo al imaamu ahmad ibnu muhammad daal dina koy solo kon mu ngi noonu léegi nag ñu ñëw ci li nga xam ne mooy naka la ko al imaamu at-Tirmidhi solo al imaamu at-Tirmidhi mu ngi ko indi abwaabu da'awaat an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun maa yaqulu idha qaama min majlisin mu ne haddathana abu ubayda ibn abi safar al-kufi mu nekk ñu nettali mooy Abu Ubayda ibn Abi Safar al-Kufi kooku turam mu ne wasmuhu Ahmad ibn Abdillah al-Hamadani imaamu Tirmidhi mu ne turam nag Abu Ubayda dàkkantal la mu ne turam mooy Ahmad ibn Abdillah baayam it dañ koo dàkkantal Abi Safar kon muy Ahmad ibn Abdillah al-Hamadani ah, Ahmad ibn Abdillah ibn Muhammad ibn Abdillah ibn Abi Safar Sa'id ibn Yahmud Abu Ubayda alkuufiyu rahimahullahu taala alhamadani rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana hajjaj ibn muhammad mu ne ki leen nettali mooy hajjaj ibn muhammad muy hajjaj ibn muhammad almisisiyu abu muhammad alxurasaniyu tirmidiyu al asl albaghdadiyu al a'waru rahimahullahu taala qaala mu ne hadda mu ne qaala ibn jurayj moom mu ne qaala wax na ibn jurayj di abdulmalik ibn abdulaziz ibn jurayj al-Qurashi al-Umawi Abul Walid al-Makki rahimahullahu ta'ala qaala mu ne axbarani Muusaa ibn Uqba mu ne nettali na ma Muusaa ibn Uqba di Muusaa ibn Uqba ibn Abi Ayyaash al-Qurashi al-Asadi Abu Muhammad nekkoon al-Madani e, bokk ci sëriñu waa waa waa ahlu siyar wal maghaazi boroom xam-xamu xadiis la bu mag ay xadiisam da nga koy fekk saxiix yi moom muy Seydina Muusa ibn Uqba boo déggee ibn Uqba ci wàllu siira moom nii la di Muusa ibn Uqba ibn Abi Ayyash al-Qurashi al-Asadi al-Madani rahimahullahu ta'ala an Suhayl ibn Abi Salih mu ne mu ngi koy jëlee ci Suhayl ibn Abi Salih Zakwan as-Samman Abu Yazid al-Madani al-Ghatafani mawlahum moom Suhayl jëlu ko an abihi muy Zakwan Abu Salih as-Samman az-Zayyat borom import export an Abi Hurayrata mu jëlu ko ci sayyidina wa mawlana Abu Hurayra ad-Dawsi hafizu sahabati radiyallahu ta'ala anhum annahu qaala mu ne qaala wax na rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man jalasa fi majlisin fa kathura fihi laghatuha fa qaala qabla an yaquuma min majlisihi dhaak subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaghfiruka wa atuubu ilayka illaa ghufira lahu maa kaana fii majlihi fii majlisi zaalik imaamu Tirmidhi tekki mu ne wa fil baabi an Abii Barzata wa Aa'ishata haazaa hadiisun hasanun sahiihun ghariibun min haazal wajhi laa na'rifuhu min hadiisi Suhayl illaa min haazal wajhi waaw léegi mu ne xadis bi mu teg ci imaamu yi mu ne wa fil baabi am na ci buntu buy wax xadisu kafaaratul yi lañ koy woowee ñaan bi hmm? ñaan bu mel nii xadis bu mel nii jële nañ ko ci Seyna Abu Barza moom la ci imaamu wi teg ginnaaw xadis Seyna Abu Hurayra bi ñu ngi xadis 832 moom la ci teg 833 mu ne wa Aïcha naka noon Sayyidatu Aïcha ba mu ëndee bee junj na ko. Euh, hadis bi Seydina Abu Barza bi ba mu ko ëndee nee na wa rawahu al-Hakim Abu Abdillah fi al-Mustadrak min riwayati Aïsha kon gis nga mu ngi noonu nooy kon hadis Seydina Abu Barza bi ñu ngi ciy ñëw insha allahu taala après ndax ñoom al imam Abu Dawuda rahmatullah alayhi as-Sijistani yu moom daal na koy solo ñoom imam al-Hakim an-Nasa'i solo na ko hadis Sayyidatu Aïsha bi moom dinañ ci ñëw bu àggee fële ñoom al-Hakim an ñoom daal dinañ koy solo hmm? léegi kon mu ne ñii ñëpp solo nañ ko mu ne waaye hada hadis bii nag di hadis Seydina Abu Hurayra bi hadithun hadith la hasanun baax sahih bu wér gharibun waaye bu tumuranke ah min hada al ci wàllu yi ci wàllu yi moom la na'rifu xamuñu ko min hadith Suhayl ci hadith Suhayl muy doomu Abu Salih bi Suhayl ibn Abi Salih illa ludul eh, min hadha al-wajh ci wàll wi en fait da xam ne xadis bii nii xadis bii nii xadis <laughs> <laughs> xadis eh, eh, ku mel ne al imaam kii al Bukhari rahimahullahu taala dafa jàpp ne xadis bi am na illa de waaw ah xam nga luy la am na problème bu ci ne waaw waaw moom am na problème bu ci nekk moo tax euh, al imaam Ibnul Qayyim mu koy tudd bi mu mooy ñetti xadis parce que ñetti xadis la imaamu yi résumé nañu lépp indil nañu bu Seydina Abu Hurayra bi ba pare ne te ci buntu bi Abu Barza soloo ko tamit xadiis bu mel nii ak Sayyidatu Aïsha mooy ñetti xadiis yooyu noonu hein di wax ci lii am na it Abdallah ibn Amr tamit daal na koy soloo waaw soloo na ko moom yii rek la wax waxul Seydina Abdallah ibn Amr moom itam daal na koy soloo al imaam al xaafiz euh, euh, al imaam euh, nu mu tudd Ibnul Qayyim rahimahullah mu ne haadihi salaasatu ahaadiis ñetti xadiis a ngi yoo xamante ne nii zakaraha Abu Daawuda fi kafaaratil majlisi al imaam Abu Daawuda tudd na ko di wax ci kafaaratul majlisi ah léegi foofu mu ne ndax imaam Abu Daawuda Euh, euh, euh, en fait hadis bii nii ñu nekk nii bu al imam at-Tirmidhi bu Seyna Abu Hurayra bi Seyna Abu Dawuda moom ci Seyna ibn Abdallah ibn Amr la ko jëlee waaw koo xam ne loolu mawquf la parce que moom abu al imam Abu Dawud dane awwalu kitaabil adab baabun fi kafaaratil majlis après mu ne haddathana Ahmad ibn Salih ah qaala mu ne axbarana bon jarul ñu kii ibnu wahb qaala axbarana axbarani amr anna sa'id ibn abi hilal haddathahu anna sa'id ibn abi sa'id al-maqburi haddathahu an abdillah ibn amr ibn al-as annahu qaala kalimatun laa yatakallamu bihinna ahadun fi majlisihi 'inda qiyaamihi thalaatha marratin illaa kuffira bihinna 'anhu wala yaquluhunna fi majlisi khayrin wa majlisi dhikrin illaa khutima lahu bihinna 'alayhi kama yuxtamu bil xaatami ala saxiifa subhaanaka allahumma wa bihamdik laa ilaha illa ant astaghfiruka wa atuubu ilayk fii lan moo fi ñëwul ashhadu an laa ilaha illa ant hmm? lool al imaam ibn Amr Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu moo ko wax Eh, mu ne eh, eh, te xadiis la boo xamante ne bu wér la moom mu ne ay kàddoo ngi nii de kenn du ko wax ci jataayam jamono ja muy jóg ca jataay bam bam ne woon ñetti yoon lu dul ne dees na ko faral jéggal ko lépp ay bàkkaaram jaare ko ci kàddu yooyee mu ne waaye du ko wax ci jataay boo xam ne mooy loolu liñ lay faral mooy yow jataay boobee ba nga fa toogee ay waxoo fa ay ay bàkkaar nga fa def quoi <laughs> ay wax ci du sa yoon newul ci patuwaateeg ak nàngam ak yooyu ak yooyu mbëllee waate yeeg façon yoo xam ne daal yow waroo koon a def boo ko waxee ñetti yoon dinañ la jéggal wala yaquluhunna nit ki du leen wax fii majlisi xayrin ci jataay boo xam ne jataay yu yiw la lu dul ne ah, wa majlisi zikrin ak jataay boo xam ne jataayu tudd yàlla la illa xutima lahu lu dul ne dees na ko tëjël kasteel ko ko bihin na jeexalee ko ay ay jëfum waaw kamaak tamponeel ko mooy mu sax ci moom jëf yoo xam ne dara du ko yàq après kam ni nga xamante ne noonu lañuy ñuy waaw lañuy ñuy tampon bi nga xam ne mooy bu buur bi yor wala ci bi ñuy tamponné ci ab këyit buñ ko ci dóoree wala cachet bi ñuy dóor waaw nga ñëw ci mairie bi ñu defal la kayit daal ci dóor tampon bi tël noonu nga xam ne da ciy def mooy loolu eh, kàddu yooyu wooyu lan mu ne subhanaka allahum wa bihamdik la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk al imam abu dawud ci babul fi kafaratil majlis la kondi mu njëkkandi bii hadis bi après mu teg ci xadiis Seydina Abu Barza bi nga xam ne moom la war a gis kii ginnaaw lii ndax moom moo ci tegu après xadiis euh, Seydina Abu Hurayra bii ñuy gis ci Riyad bi bi mu ci paree nag ah léegi euh, mu jàll léegi nag euh, kii moom moom yii la ci indi moom al imaamu Abu Dawud as-Sijistani rahmatullah alayhi al imaam Ibn qayyim mu ne lii ay xadiis la yoo xam ne. daal imaam Abu Dawud da leen a tudd ci kafaaratul masjid mas ñoomaan masjid tulo mooy lay far bakkaar yee nga def ci jataay boo toogoon mun a hadis ibn Amr biñ gis sànq fa mooy ci moom lay gis na leen na dana rek ay kàddu ngi mu ne amma hadis Abu Hurayra mooy hadis bii wa amma hadisu Abi Hurayra hadis sayna Abu Hurayra bii ñu nekk ci Riyad bi nag fa huwa ma'rufun bi Muusa ibn Uqba du wax nañ la càllale bi sànq Muusa ibn Uqba niñ la ne mooy sëriñu waa kutubu alhamdulillah sëriñu waa ahlu siyar wal maghazi ci seen sëriñ la bokk ibnu Jurayj moo ne ki ma nettali axbarani Muusaa ibn Uqba an Suhayl ibn an abiihi an mu ne lool de xadiis bi xame nañ ko ci Muusaa ibn Uqba de waaw an Suhaylin an Suhaylin mu jële ci ko ci Suhayl an abihi ibn abi salih mu jëla ko ci baayam di Zakwaan as-Sammaan az-Zayyaat an abi Hurayra al al-Hakim dafa soloo xadiis bi bi mu ko soloowee ci bare dane al-imaam al-Hakim dane hada xadiisun man ta'ammalahu lam yashukku annahu min shart as-sahih wa lahu illatun faahisha <laughs> al-imaam al-Hakim an-Naysaburi mu ne xadiis bi ku ko seetlu doo sikki sàkkane xadiis bii nii ci charte imaamu muslim la nag am na illa de boo xam ne bu garaaw <laughs> am na problème de waaw mu ne haddathanii nettali na abu nasr al-warraq mu ne nettal na ko abu nasr al-warraq qaala mu ne sami'tu aba hamid wala abu ah, abu hamid ahmad al-qassar yaqulu dégg na mu ne dégg na Ahmad al-Qassar bi Abu euh, Abu Hamid yaqulu mu ne sami'tu Muslim ibn al-Hajjaj mu ne man Ahmad al-Qassar bi Abu Hamid man maa dégg Muslim ibn al-Hajjaj man Muslim mooy borom Sahih bi <laughs> Abul Husayn mi ñuy gis fii saa su ne Muslim ibn al-Hajjaj nekkoon sëriñ ci imaam euh, at-Tirmidhi mi waaw al-Naysaburi rahmatullah alayhi mu ne man dégg naa ko te boobu man du moom ke mooy damaay toog dégg imaam muslim di wax wajaa fekk bi ma koy dégg dafa ñëw ila muhammad ibn ismail al buxaari waaw imaamul buxaari sëriñ imaam muslim la fekk imaam muslim dafa ñëw ci imaamul buxaari rahimahullahu taala abu hamid ahmad al qassar nee na may déglu maa fekke naa jataay bi imaamul buxaari imaam muslim ñëw seeti ko ñëwee fa qabbala bayna aynayhi imaamul muslim dafa ñëw nuyoo nuyu imaamul buxaari màggal ko daal di fóon diggante ñaari bëtam yi waaw waqaala mu ne ko daani hatta eh, eh, bay may ma ma ma ni may fóone sa ñaari tànk yi yaa ustaazal eh, ustaazin yow mi nga xam ne yow imaamul buxaari yaay sëriñu sëriñ sëpp xadiis yaa yaay yaa ciy kilifa gi waaw wa tabibul xadiis te yow fii ilali yow imaamul Buxaari man muslim maa koy wax rahmatullah alayhi yaay docteuru hadith yi yi am problème nga xam ne nit ñi dañ koy gis foog na hadith bi baax na ndeketee yoo xam nga fii nii li imaam al wax moo ci nekk mooy nit ñi ngi fiy fekk ñoo nekk sa imaam muslim ah. waaw day ñu dëgër lañ waaye sauf que problème daa am problème loolu nag la imaam muslim am na lu mu ci xam moo tax mu ñëw di ko laaj imaamul Buxaari yi ba pare nekkoon kon yow mi nga xam ne yaay ustaazu ustaaz waaw wa tabibul hadith yi te yow imaamul Bukhari yaay docteuru hadith fii illal fii illali yi nga xam ne dañu am problème hadith moom problème xam nga ko xam nga noo koy détecté waaw <laughs> waaw ndax ki xamul butu ko xam ak ku xamul yem profession te loolu simple na profession boo man di dem gis nga ki ko miin ba man ko ba xam ko ba kii ko soxlawul tout le temps boo ko dilee benn lu mu war a lu mu war a diagnostiquer muy soxla di ko ubbi ba xool le matériel bi door a xam ne baaxul léeg-léeg il suffit mu xaw a taal bu dee ak rajo la wala télé dégg benn son rek xam ne li baaxul alors que yow yaa ngi ngaa dégg son bi yow mi nga xam ne du sa métier nga jàpp ne lu baax la waaw ndax mu ngi wax moom mu jàpp ne am na défaut waaw da ngay baax na <laughs> mécanicien bu bu bu ay bu miin kii bu duggee ci oto bu ko taalee rek léeg-léeg day xam façon bi muy sànnee son bi muy dégg ak bruit moteur bi dina xam ndax moteur bi am na problème wala dégg alors que ki ko moom moom day taal comme que mu ngi taw bon pour moom dara newu ci sa dugg ah nga taal rek mu ne sa moteur bi am na souci de <laughs> waaw lu tax parce que mooy docteuru mbir yi comme loolu la mu ne ko kon kon yow mi nga xam ne yaay docteuru hadis yi ci seen problème léegi imaam muslim di ko defal arab imaam muslim ne ko haddasaka muhammad ibn sallam ne ko ah nettali na mu muhammad ibn sallam mooy al bikandi waaw <laughs> waaw waaw léegi ah, qaala haddathana Makhlad ibn Yazid al-Harrani mu nekk ko nettali mooy ki leen nettali Makhlad ibn Yazid al-Harrani qaala mu ne axbarana ibnu Jurayj mu wax ne ibnu Jurayj an Muusa ibnu Uqba mu jëla ko ci Muusa ibnu Uqba mi ngi gisoon sànq an Suhayl mu jëla ko ci Suhayl an abiihi mu jëla ko ci baayam ah li Zakwaan an Abi Hurayra radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ah, ah fii kafaaratil majlis fama illatu imaam Muslim ne imaamul Buxaari waa imaam waa léegi hadis bi lan mooy problème am mooy mooy càllale biñ fi gis sànq sauf que imaamul Buxaari moom dafa soroo hadis bi jëla ko ci. ah Muhammad ibn Sallaam al-Bikandi waaw rahimahullah mu ne mu ne ko euh, euh, ba ci imaam Ibn Jurayj mu jëlee ci Muusaa ibn Uqba mu jëlee ci Suhayl Suhayl jëlee ci baayam mu ne ko léegi euh, hadis boobu di wax mooy moy hadis bii ñu wala mooy problème am imaam qaala imaamul ah kan mooy nettali Abu Hamid Ahmad al Ahmad al Qassar mi nga xam ne nee na maa fekke affaire bi. imaamul Buxaari rahimahullah ne ah, mu ne qaala Muhammad ibn Ismaïl bi imaamul Buxaari imaam Muslim laajee imaamul Buxaari ne ko waa hadis bi lan mooy problème am imaamul Buxaari ne ko haadaa mu ne qaala Muhammad ibn Ismaïl muy al-Buxaari mu ne Muhammad ibn Ismaïl rahimahullah daal di tontu ne imaam Muslim ne ko haadaa hadiisun hadis la boo xam ne de bu rafet la nii waaw mu ne waaw. boo ko gisee nii ci biti càllaleem niru na lu rafet loolu waaw waaw wala a'lamu fi dunya fi hadha al bab ghayra hadha al hadith mu ne man nag xawma ci àddina ci buntu bi lu dul hadith bi illa annahu ma'lul sukk hadith bi dafa am problème waaw mu ne haddathana bihi Musa ibn Isma'il mu ne ndax man imaamul Bukhari Muusa ibn Ismaïl beneen sëriñam di al-Hafiz at-Tabuzaki rahimahullahu ta'ala moom nettali na ma ko al-Basri Abu Salama nettali na ma ko jëlee ko ci Wuhayb mu jëlee ko ci Wuhayb Wuhayb ne haddathana Suhayl Suhayl moo ñu nettali an Awn ibn Abdillah qawl mu jëlee ci Awn ibn Abdillah mu wax wax ji léegi nag qaala mu ne Abu Hamid mu ne. Eh, kii daal di ciy teg imaamul Buxaari mu ne qaala Muhammad ibn Ismaïl bi mu waxee loolu mu tekki ne hada awla ne tàllale bii ma la wax yow eh, muslim lii moo gën a yey fa innahu la yuzkaru li Muusa ibn Uqba samaa'un min Suhayl ndax lii tàllale bii ma jële ci sama beneen sëriñ bi di wax bi eh, kii nu mu tudd at-Tabuzaki Muusa ibn Ismaïl moo gën a yey ndax kat tudduñu jëlewuñ tudduñun Muusa ibn ba di jële dégg ci Suhayl loolu dégguñu ko waaw kon nag <laughs> Imaamul Buxaari dalaa bëgg a wax ne en fait problème bi fii mooy mu Muusa ibn Uqba rahmatullah alayhi daa jëlewul ci ki nga xam ne mooy Suhayl loolu wérul ko ne dégg na ci moom te xadis bii nii càllale bi sànk du dégg nga ko bi ñuy commencé ah. abu euh, al imaam euh, euh, kii at-Tirmidhi dane haddathana abu Ubayda ibn abi Safar al-Kufi wasmuhu Ahmad ibn Abdillah al-Hamadani qaala haddathana Hajjaj ibn Muhammad qaala haddathana ibn Jurayj qaala akhbarani Musa ibn Uqba an Suhayl waxul ne sami'tu de an Suhayl an Abi Salih an abihi imaamul Bukhari daa jàpp ne hadis bi dese naa jokkaloo parce que Suhayl Euh, euh, Muusaa ibn ba jëlewul ci moom voilà kon loolu mooy li nga xamante ne moom la imaamul Buxaari rahimahullahu taala wax ci li waaye bu dee xadis bii nii man nga ne bon kon imaamul Buxaari xamal nañu ne kon xadis bi am na problème même bu dee taalibeem bi daal imaam at-Tirmidi rahimahullahu taala nee na xadis bii nii hada xadisun xasanun saxiix xadis la boo xam ne bu baax la bu wér gariib waaye bu tumuranke min hada al waji ci wàllu wi laa naarifu xamuñu xadis bi ci yoonu ci xadis Suhayl lu ci wàll wi ci ci wàll wi léegi sauf que al imam Ibnul Qayyim rahimahullah mu ne di mu ëndee loolu wax jooju mu ne wa amma xadisu alladi rawahu Abu Dawud min xadis Abi Barza fa isnaaduhu xasan voilà mu ne kantaa nag mooy xadis bi ñu war a gis après xadis bi ci Riyad bi te waxoon nañ la ko sànq ne lay ñetti xadis la Seydina Abu Hurayra ñeent la sax à vrai mooy hadith sayna Abu Hurayra hadith sayna Abu Barza c'est que imaamu Tirmidhi moo ci tudd ñett ñetti ñetti saxaaba yu ñu ko jële imaam Abu da Abu Hurayra Abu Barza ak sayyidatu Aisha sauf que sayna Abdallah ibn tuddul te kooku imaam at Abu Dawud indil na haditham te gis nañ ko sànq wax nañ la ko sànq mawquf la ci moom la yem al imaam ki nga xamante ni mooy eh, eh, eh, kii Euh, alxaafim euh, euh, kii al imaam ibnu tay ibnu ibnu al qayyim mu ne kantaa xadiisu kon mooy xadiis bii boo amee problème ak mais yeneen yi mooy day nekk day mujj dëgër li sawaahide ngir yeneen yi nga xam ne mooy comme xadiis sayyidatu Aysa bi boobu wér na na ko doon xadiis sayyidna Abu Barza bi waaw moo tax mu ne kantaa xadiisu Abu Barza al aslami fa isnaaduhu xasan ah imaam Ibnul Qayyim mu ne moom sanadam bu baax la rawaahu ndax da koo solo an Usmaan ibn Abi Shayba jële ko ci frère grand frère Abdallah Abdallah ibn Muhammad ah muy Abu Bakr ibn Abi Shayba di Usmaan ah, wal Jurjuraani loolu dinañ ko gis bu ñu ñëwee an Abda ibn Sulaymaan an al-Hajjaaj ibn Diinaar an Abi Haashim an Abdil Aali an Abi Barza waaw mu ne wal Hajjaaj ibn Diinaar saduuqun wathaqahu ghayru waahid waaw mu ne wa Abu Hashim huwa ar-Rumani min rijal sahihayn ah kon nag après mu indi hadith sayyidatu Aisha bi indi na ko après mu ne ci buntu bi hadith sayyidatu Aisha it mu ngi ci waaw mu ne rawahu al-Layth an ibn al-Had ah an Yahya ibn Sa'id voilà après an Zurara an Aisha ibn Abi Awfa ah, loolu dinañ ko gis bu ñuy gis hadith sayyidina Abu Barza bi inshallah mu ne rawaahul xaakim bi ma ndéeléb mu ne ci al-Mustadrak wa qaala saxiihul isnaad mu ne wa rawaahu te soloona ko an-Nasaa'i an Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Hakam an Shu'ayb anhu léegi eh, mu ne eh, waaye xadiis boobu eh, ñëwaguñ ci mais li ñu la woon fii mooy bu dee ne mooy xadiis Seydina Abu Barza bi moom amul problème wér ma day dëgëral lii même bu dee ne xadiis Sayyidatu Aïsha bale kële tudd al imaam al ibn kii Ibn al-Qayyim mu naan wa li hadha al-hadith aydan illa wa hiya anna Qutayba khalafa Shu'ayba mooy am na pro am na ak kii tamit mooy euh, Qutayba dafa wuteeg Shu'ayba mu ne an al-Layth an Yahya an Muhammad ibn Abdirrahman al-Ansari an rajulin min ahli Sham an Aisha waaw moom noonu la ko jële euh, euh, waaye loolu de toute façon mooy après am na beneen càllale boo xam ne wér na ndax Xaalid ibn Abi Imran soloo na ko jële ko ci Urwa an Aisha radiyallahu taala anha nga xam ne ah, ah, ah, Abu Bakr ibn Ishaq moom moo ko soloo voilà mu nekk loo xamante ne càllale bu wér la kon loolu le euh, lii c'était pour wax ne kon xadis bi boo gisee euh, euh, nit man na la ne mais yow xadis bu na Abu Hurayra bi kat al imam al Bukhari yi dana am problèment daa am problème ah naan la waaw dëgg la waaye xadis bi daa yeneen xadis moom ci boppam nee na bële awlaa waaye bii gën a dëgër mooy bu naa Abu Barza te bu Sayyidatu Aisha bi tamit daal dinay wér léegi kon mu ngi noonu eh, eh, wallahu taala alam kon ginnaaw taxrib bi noonu ah, mu des waa ana lëkkaale ak suñu bunt bi nga xam ne moom lañu nekk xadis bii fi al imam am dañ naan xadis bii de lëkkaaleem ak bunt bi mooy mooy kënee jataa yi tegginu toog ak jataa ka ngay toogal ka ngay jataayal bokk na ci tegginu jataay boo toogee ci jataay ba jóg nga wax ñaan gi waaw loolu nag moo xam nga ne boo man jataay bi ma ne woon hadis kese lañ doon jàngale alquran lañ doon wax bon jëwuñu fi kenn kiiwuñu baax na ba dañ doon tari sax alquran bi kese lañ doon tari waaw moom lañ doon jàngal hadis yi qiraa lañ doon def kii day jàng bu sonnee jox keneen mu jàng ba ni ñu jógee kon nag xam naa bon lii concerné alhamdulilah lii concerné wu ko quoi kon mooy jarul ma koy def ñu ne la ah kay ah kay surtout hadith Sayyidatu Aisha da koy wane ak hadith Sayyidina Abu Barza bi ñuy gis bii di ñëw yonent bay saasaam ci boppam dane fii ci hadith Sayyidina Abu Hurayra bi ku toog ab jataay say wax yu génn gaan yi daal di bari mooy wax yi nga xam ne laa yusminu wala yughni min ju'i waaw dugg ci lu sa yoon newul wax yoo xamante ne nii waaw ay plané fii ah, ay ay ay ay ay ay fii nangam ak nangam yoo xamante ne nii de toute façon yow yawmal qiyaam du la fa jariñ dara waaw wax ya ngay wax du jariñ dara bal yenn ay bàkkaar yu ndaw la sax yoo xam ne moom nga wax ak tamit ya fa def ay bàkkaar ci wax yooyu dugg ci lu sa yoon newul ak sa wàllu bët sa wàllu laam na ak yépp léegi loolu bu baree léegi nag bu jógee daal di wax ñaan bii subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilayk lu dul ne dañ koy jéggal la nga xam ne moom la defoon ci ay ay ay ay bàkkaar foofee ci eh, jataay boobee yonent bay saasaam loolu da ko jàngal mais moom ci woppam da ko doon def te ki nekkul na yonent bay saasaam jataay bu nekk loolu amu fa <laughs> loolu amul foofu te pourtant moom mi gën ñépp jataayu ma gën mag màgg jataayu ñépp jataayaam moom moo gën jataayoom junniy malaaka <laughs> waaw junniy malaaka nga jataayoo nag moom jataayoo yonent way saa saa mën leen raw <laughs> nag yonent boo xam ne yonent yonent way saa saa bokku ci nga jataayoo moom benn yoon moo gën yépp waaw moom ngay jataayam da doon toog buy dem day waaj a jóg daal di wax lii subhaanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk ba benn waay daal di koy laaj mais waaw yeneen saa salaam waaw yow am na kàddu yoo xam ne seet naa ne yaa ngi koy wax doonoo koon wax avant de waaw yeneen saa salaam ne ko zaaka kafaaratu lima yakunu fil majlis ne loolu day effacer lu dul noonu lu nekk ci jataay boo nekk yonent bay saat saam dina nekk jataay boo xam ne lu dul noonu di fa dox non mooy jàngalekat bi amul naan da c'est dans le but de jàngale ko jaam yi waaye doxe li nga xamante ne moom la ko borooma wax fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba ca ila jaa waaw moo tax gis nga baat yi mooy baat yooyu moo teg wax fii <laughs> subhaanaka allahum idaa jaa nasrullahi wal fath wa ra'ayta an-naasa yadxuluuna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika subhaanaka allahum wa bihamdi waaw ashhadu an laa ilaaha illaa anta sa rabb boobu mooy kan mooy ki nga xam ne man ashhadu moom daay seede ken amul benn buur muy war a jaamu ci dëgg ko dul moom waaw fasabbih bihamdi rabbika fa sabbih bi hamdi rabbika di ko sabbal di ko hamd di ko cant moo tax subhanaka allahumma wa bihamdika fa sabbih bi hamdi rabbika waaw kan mooy euh, sa borom bopp mu ne moom mooy ashhadu an la ilaha illa anta moom laay seede na amul benn buur bu ñu war a jaamu ku ci dëgg ku dul moom léegi wastaghfir wastaghfirhu fa sabbih bi hamdi rabbika wastaghfirhu mu ne astaghfiruka waaw innahu kaana wastaghfiru innahu kaana tawwaaba mu ne wastaghfirhu ah dee ko sàkku mu jéggal la di la suturaal innahu ndax moom kaana du nekk na te du deñ di koo xamante ne nii kuy dëndiwaat la ci boppam te daa boo xam ne day dellu ci bopp ci ci ci borom bi tabaaraka wa taala te day delloo ci jaama bi noo tax mu ne astaghfiruka kon mu ngi doon kaana tawwaaba mu ne wa atuubu ilayka te ci yow gis mooy iza jaa li ko Ida Dia digal moom la def fii te Ida Dia ci feewu dundam la <laughs> moo tax saxaaba bi daal di koy seet na ma yeneen saa salaam moo tax Sayyidatu Aisha tamit hadiisam loola dinañ ko gis mu ne mais yow yeneen tubaab saa am na be <laughs> kii boobu ko mais yow kaddu yi nga xamante ne nii moom nga moom moom moom nga moom nga fi moom nga sos fan yi mooy di ko wax waaw mooy di ko di moom nga génn temps yi di ko wax yeneen saa salaam ah te doonoo ko woon avant ah waaw. mooy laaj la <laughs> waaw léegi nag mu daal di leen leeral ne lii la nag waaw kon loolu lu am am solo te pourtant mooy laxat yooyu yépp du am ci jataayam pourtant da wax waaw ndax borom bi moo bëgg lool te moo ko digal waaw fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu waaw innahu kana tawwaba mu jël kàddu yooyu nag ah di leen wax si subhaanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk benn ñaare subhaanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk ñetteel et dernier subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk mu ngi noonu waaw woo jataay boo nekk boo jóg na nga wax li boo ci naree juum rek jëlal saar bi li mu wax idaa jaa waaw <laughs> ah, nasrullahi wal fath wa ra'ayta an-naasa yadkhuluuna fi diinillahi afwaaja fasabbih kon nga commencé fasabbih bihamdi rabbika kon subhaanaka allahumma bihamdi wa bihamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaghfiruka wastaghfiruhu ah innahu kana tawwaaba nga ne astaghfiruka wa atuubu ilayk kon mu ngi noonu boo ko defee rek des lay jéggal waaw bakkar yi nga def foofee am na boroom xam-xam yu bari yoo am dañ naan fii mooy yu ndaw yi mais daal li ma la doon wax laa la yo mooy daal li ñu ko jooyale ni koy nanti bay saa saam jooyale te loolu jom yàlla euh, euh, gënee lam ëpp na loolu mooy daal même bu dee daa def bàkkaar boo xam ne bu rëy la foofu ca jataay ba loolu bu waxee lii insha allahu taala dañ ko laa jéggalaale illa ghufira lahu ma kaana fi majlihi sa zalik ndax yoneen saa sam ne bu ko waxee lu dul ne parce que ñee dañ ne xalat yi kat mooy ay bàkkaar yu ndaw laat ak wax yoo xamante ne sax léeg-léeg mën naa bañ a àgg ci bàkkaar waaye du jariñ ëllëg te comme que nag nit ki moom ci lépp lañ koy xisaab waaw maa yalfizu min qawlin illaa ladayhi raqibun atid kon nay seet ay waxam léeg-léeg bu fi waxee yoo xamante ne nii du ko jariñ ëllëg loolu mën na nekk bés boo xamante ne nii day rëccu waxtu woowee nga xam ne mu nga fa doon wax loo xam ne jariñu ko ci balance yi jariñu ko digganteem ak boroomam waaw loolu lépp nag galat loolu day niru yu ndaw yooyu mais dañ naan wallahu taala alam dëgg la waaye comme que daal la nekk foofee la ne moom lay jéggal illaa ghufira lahu ma kaana fi mooy bu mag ak bu ndaw insha taala lépp la borom bi tabaraka wa taala di ko jéggal kon xadis bi bu rëy mbir woo xamante ne nii nañ ciy bàyyi xel te di ko doxe sawa ko mokkal subhanaka an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk te boo baree loo koy doo doo ko fàtte waaw waaw wax keroog rek ci jàngale moom xam-xam boo yor boo ko appliqué wul jàngale woo ko doo ko réviser ak a gaaw mu rëcc la waaw <laughs> waaw dalay rëcc léegi te lii mooy da koy def di roy yonent way sa sam ba pare dégâts yi nga def ci bërëb ba nga toog mu mu faral la ko waaw waaw mu faral la ko loolu dafa am solo ndax moos du ñàkk nit nga toog fenn même bu dee sa intention baax na waaye nga wax loo xam ne du lool waaye même bu dee ne sax loolu lépp mucc nga ci nga def roy ko yonent bi alayhi salaam nii nga xamante ne nii loolu la yonent bi salaam loolu la ko boroomam digaloon mu ko doon def kon mu ngi nii bii di ñëw insha allah ñu gis xadiisu Seydina Abu Barza ah am na lu ñu ci wax lu bari eh, ak eh, lim ne eh, wa rawa rawahu al-Hakim Abu Abdillah min riwayati Aisha radiyallahu